léegi taalibe bi nag ne ko fa qultu ma ne ko nag <laughs> allah lii mooy lii lii vraiment c'est ça quoi lii mooy taalibe dëgg waaw léegi <laughs> mu ne fa qultu léegi bi mu waxee lii ma ne ko mais ah fa hada yaqtadi an yaqula fi lhadite innaha juz'aani bitasniya min ajza'i nubuwati li anna naz'a hazzi shaytaani wal basira juz'aani la juz'un wahid fa takuna ar-ru'ya ala hada juz'ayni la juz'un wahid nee na ma ne ko waa kon de ah ci kaw noonu comme que yow ñaar nga wax ñaar ngeen wax ah kon ci hadis bi dañoo waroon wax ne kon euh, ar-ru'ya as-saliha juz'ani duñu wax benn partie ñaari partie la ci nubuwa min ajza'i min sitt min sittatin wa arba'in ñaari wàll lañ ci quarante six parties loolu la waroon a wax kon xanaa loolu la yoneen saa sala waroon a wax kon ah, ah min ajza'i nubuwa ndax kat hazzu shaytaani wàlluk shaytaan ak basira clairvoyance yooyu ñaari mbir la ñaari pàcc la du benn kon nag bu boobaa kon nan la ñuy mën a waxe kon bu boobaa que ne ru'ya moom benn partie la kon dañoo waroon a wax ñaar ah wala mooy laaj la fa qaala nee na mu tontu ma moom radiyallahu anhu <laughs> mu ne ma <laughs> ah madaaru ru'ya fi al-haqiqa ala naz'i hadd ash-shaytan wa amma juz'u ar-ruh fiha fa huwa taabi'un wa musaa'if fa man nuzi fa man naza'a Allahu minhu hazza ash-shaytaan kaanat afkaaruhu ah kulluhu fil xayr fa izaa naama ra'a al-xayr al-xayr alladii kaana fikruhu yaxuudu fiihi fa kaanat ru'yaahu saalihatan wa man lam yanzi' minhu hazza ash-shaytaan kaanat afkaaruhu bi xilaafi zaalika fa kaanat maraa'ihi xayru saaliha Allah Serigne <laughs> baa ngi jeexal mu ne ko amet dégg naa li nga wax <laughs> mu ne ko madaaru ru'ya gis nga euh, gént ci li muy turne li muy wër wërloo fil haqiqa ci dëgg dëgg xam nga lan la ala nazi shaytan hazz shaytan gis nga xëccu la ku yàlla defal jeex mu ne kantaa léegi nga kon waaw mais kon lu taxoon nga tuddoon euh, euh, basira ne dañ ko ñu tegal ko ko waaj mu ne la loolu noonu wa amma juz'u ruuhi fiha côté boobu di basira nga xam ne si wàllu ruux lu jóge fa huwa tabi'un da cee topp noonu rek wa musaa'id di ko jàppale di ko dimbali di ko gën yombalal mbir mi waaye bu bu loolu bu ko waaj amul woon sax comme que dindi nañ wàllu saytaane ki moom mooy mbir mi dina ko joxe dina gis lu baax rek lay gis waaye nag buñ ko tëbbee li nga xam ne mooy basira mbir mi day gën leer képp waaye tekkiwul ne buñ ma ko defarul woon sax moom du gis lu baax déet day gis lu baax parce que rocc nañ xëtt nañ ci moom wàlluk shaytaane allah moo tax mu ne ko nit ki kon gis nañ kon basira kon lu muy def day ñëw ngir gën a jàppale rek waaw ngir rek gën mën a propulser waaye bu ngay yéeg ne waaw ba génnee mbiru saytaane fal wàccul say wàllu saytaane ci nit ki la lépp lu muy gisati day nekk lu baax bi nuurillah lay gisee waaye basiira ji borom bi daf koy dimbalee mu koy gën a yombalal ko koo gaawal kese di ko ci dimbali waaye képp koo xam ne fa man naza allah képp ku yàlla xëccal minhu ci moom hazza shaytaani wàllu shaytaani kaanat afkaaruhu kooku ay xalaatam day nekk kulluhu léppam fil xayri moo tax moom fu lay xalaat du ma toog di kii ay cauchemar ay pulsions dangereuses yooyu ah suñu prof ba ndeysaan radiyallahu yal na ko yàlla yërëm professeur Mboup professeur philosophie <laughs> doon wax naan doon ñu wax méfiez-vous des pulsions dangereuses <laughs> waaw waaw mooy yooyu du ko am. ay toog nii xalaat tee maa dem xaru ji waaye maa dem sàcc tee maa dem defi nangam tee maa dem jaaloo ji tee maa dem euh, euh, jëli xaalis bu ko defee ma am yoo xam ne daganul te di tew di xalaat ay yoo xam ne baaxul moom du ko am moom xalaatam yépp ci lu baax la jëm ndax borom bi daa tëj ci wàllu zulmaan yi gu lëndëm googu saytaan da koo dindi ci moom képp nag ko yàlla dindi lool koo xalaatam yépp ci lu baax lay def fa ida naama ba moo tax buy bu buy nelaw ra al xayra allazi kaana fikruhu yaxuudu fii bi mu yeewoo xalaatam yooyu nga xam ne lu baax kese la doon xalaat bu nelawee yiw googu moom lay gisaat gi nga xam ne moom la xalaatam doon ay xalaatam doon xuus fa kaanat ru'yaahu saaliha bu ko defee moom géntam du nekk lu dul lu baax day baax allah waaye wa man lam yanza yanza wa man lam yunza minhu hazzu shaytaan képp koo xam ne kenn xëccul ci moom borom bi taw féexulu ko dindil ko wàlluk saytaanim kaanat afkaaruhu ko ay xalaatam day nekk bi xilaafi daalika wuteek lii waaw fa kaanat mara i li muy gis ghayra saaliha du nekk lu baax day wuteek lu baax ay cauchemar lay def ak tamit gis yoo xam ne moo koy confère moo koy dëgëral ci lu bon lim nekk yooyu lay gis parce que comme kay xalaatam ci lu bon kese lay jóg moom tamit bu nelawee lu bon kese lay gis ndax xasdu shaytaan yi nga xam ne moo nekk ci moom allahu kon sëriñ bi lii la tontu radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahu wa ma'waahu boole ko ki nga xamante ne tamit mooy taalibin bi <laughs> radiyallahu taala anhu mi ñu laajal laaj eh, boole leen al-Habiib al-Mustafa alayhi salaatu wa salaam mi nga xam ne moom moo xamle kon sallu ala man allama nañu julli ci ki nga xam ne moo ko xamal te tamit di ñaan yàlla yàlla nañu xamal moom bila waasita ci loo xam ne amul benn intermédiaire loolu yomb na borom bi tabaaraka wa yal nañu ko borom bi defal amin léegi kon fii la yem waaw kon fii la yem léegi boo après <laughs> waaw kon léegi euh, ci kaw nii ci lañu jeexale fii la sëriñ bi yem ci wàll wi Euh, waxoon nañ la amaana ñu jëli euh, Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu waxoon mais boobu waxoon naa la moom lim liñ ko doon laaj rek mooy gént gu baax ak gént goo xam ne baaxut waaw parce que Cheikh Ali Harazim Barada radiyallahu anhu da ne wa sa'altuhu radiyallahu anhu an haqiqati ru'ya mu ne dama koo laaj an haqiqati ru'ya allati waradat fil hadith wa hiya qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ar-ru'ya as-salihah ase ali harazim barada radiyallahu anhu mu ne damaa laaj Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ne ko ci jawahirul maani waa dëgg-dëgg gént gi nga xam ne moo rot ci hadith yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi nga xam ne la ar-ru'ya as-saaliha gént gu baax ba ne hadith bi ila axiril hadith fa ajaaba radiyallahu anhu mu tontu moom yal na yàlla gërëm ko radiyallahu anhu fa qaal qaala mu ne inna al-ashyaa allati yaraaha an-naa'im hiya xawaatir ah taridu ala qalbi fi xaalati nawm wa yasuugu almalik almalaku almuwakkalu birru'ya lirra'i suura tuna suuratan tunaasibu zaalika alxaatiri ala qadri maa yaraahu fi suurati almutaxayyila wa haadihi xaqiiqatuhaa mu ne dëgg-dëgg mbir yi nga xam ne aji nelaw ji moom lay gis ay mbir la yuy rot ci xolam ay xawaatir ay xaatira yuy rot ci xol bi ay ay ay xalaat la yuy ñëw di rot di dem di rot di dem di rot di dem di rot di dem nit ki nga xam ne bés bi dina ci rot lu bari waaw ci bo ci ci bés bi mu ne loolu la fii xaalati naw bi ci jamono ji nga xam ne yooyu nag du deñ du ne waa ji mu ngi nelaw kon bu yeewu kese la déet bu yeewu day dal ci kaw waaye buy nelaw moo tax ne aji nelawkat yi yooyu di dal ci xolam di wàcc ci xolam bu ko defee malaaka bi nag di ko xëccal indil ko bi nga xam ne moom la yàlla wëkk euh, jox chargé lépp lu jëm ci wàllu gént moom li nga xam ne aji gis gi moom lay gis mu andil ko loo xam ne melo boo xam ne day lëkkaloo day day approprié ak li nga xam ne moo rot ci xolam comme ni nga xam ne waaye lool ah ala qadri yaraawu fii suuratil mu tax la ci euh, li nga xam ne mooy melo boo xam ne ci xayaal la nekk moo tax léeg-léeg ngay gis garab nga gis ak garab ci gént boo xam ne bopp nit mooy ca kaw au lieu moo am ay branche bopp nit a ci nekk wala nga gis am mbaam moo xam ne mbaam la waaye bopp nit la am waaw yu mel <laughs> loolu la lay wax voilà waxaadi yi mu ne dëgg-dëgg loolu mooy xaqiqatu waa mooy dëgg-dëgg mbir mu ne summa ar-ru'ya wujudul ajsaadi min al malak lirra'i ala qadri quwwatihi al mutaxayyila wa da'fiha mu ne nag ginnaaw gi loolu nag day dépendre ah mooy euh, yooyu nga xam ne mooy euh, koor yooyu yaram yooyu nga xam ne moom la malaaka mi di def ci aji gént ji la muy gis nga xam ne ci ci ci xayaal la bokk loolu selon ça dépend ci force li nga xam ne mooy Euh, euh, kooku euh, xayaalam wala dafa dafa faible voilà mu ne wal wal quwwatul mutaxayyila ala qadri ala qadri quwwati qalbi saahibiha loolu nag day dépendre ci li nga xam ne mooy force xolu ka nga xam ne mooy borom xol ba bu dee borom diine la borom xam-xam la borom koo xam ne ku sell la nitu yàlla la ku baax la fa in kaana qalbu saahibiha tammul xuluus ila al hadrati al ilaahiyya tamakkuna mutamakkinan min safa il yaqini saagalawul malak al malaku ajsaaden li xawaatiri ala qadri sifaati bu dee daa nekk boroom xol boo xamante ne nii dafa set wecc mat li nga xam ne sell ci xadara borom bi tabaaraka wa taala moom kese lay teewlu buy buy nelaw buy yeewoo buy nelaw lépp buy yeew sell nga xam ne borom bi kese ci la jokku kooku nekk lu set wecc malaaka bi da koy xiccal loo xaman ay koor yoo xam ne yooyu di rot ci xolam nga xam ne lu baax lay nekk lu tolloog la nga xamante ne mooy eh, eh, xolam sunoo na mu sol na mu na mu selle ala qadri safa'i summa maddahu ba pare nag ginnaaw gi bi mu ko wanee yooyu xam nga yooyu ay yu bari du nekk loo xam ne man a nekk loo xam ne ni ñu ko gisee noonu lay demee ci biti waaye am na yoo xam ne day soxla ta'bir mu ne nag ginnaaw loolu bu dee lu war a soxla ta'bir la summa amaddahu loo xam ne da koo war a firi minal bi ci loo xam ne malaaka bi daal di koy tëbb ci loo xam ne ci kumpa la bi ilmin laduni ci loo xam ne xam-xam la boo xam ne kojug borom bi la yu'tihi moo moom la koy jox al ilma xam-xam bi tilka suura ne ko melo bii gis ci sa gént gi lii mooy xam-xam bi lii lay tekki wamaa ta'wilu ak lan la koy lii la melo bi dëggam dëggam lii la waaye wamaa ta'wilu nan la koy tekkee lan lay firi wamaa yuraadu bi ak lan la ci borom bi nam yaani mooy fil yaqazati mooy bu yeewoo mu ne wa hadha ta'biru minhu wa ta'wilu la yukhti'u wa yakunu mudahidan lil kashfi sahih mu ne mudahiyan mu ne lii nag gis nga façon firi bi ku yàlla defal lii ak tamit interprétation bii kooku moom du jum mukk waaw laa yuxti'u du juum wa yakunu mu nekk koo xam ne mudahiyan lil kashf sahih lii day niroog moo kashfu boo xam ne nit ki borom bi moom lay defal jaam bu sell bu wër loolu mooy niroog aw yu'tihi wala boog borom bi alxaq borom bi nga xam ne mooy dëgg jox ko amran mbir moo xam ne aaxara fi ru'ya ci biir gént gi mu wan ko leneen loo xam ne ila araada bu ko bëggee an yu'allimahu mu xamal ko bi amrin ci mbir min umuril ghaib ci mbiru kumpa aw aw amaral malik al malak day digal malaaka bi bi nga xam ne moom la chargé bi ru'ya ci wàllu génte an yasuxalawu jasadan ala nisbati zalika al ghaib loo xam ne day proportionnel lëkkaloo ak tolloo ak li nga xam ne mooy kumpa googale ko borom bi xamal daf koy defal alladhi waqa bihi eh, al ikhbar <laughs> waaw mu ne walam yakun zalika min tariqil xaatiri ala al mu ne loolu nag ci yoonu li nga xam ne mooy rot ci xol bi kese de wa innama huwa wahyu dëgg-dëgg la la la ilaahi boo xam ne bu yàlla di defal bu ko ñu borom bi yuhihi li ruux moom lay euh, euh, euh, wahyu ruux bi nga xam ne dafa sell te jóge ci boromam boromam moom lay waxal al mutamakkinati min al hadratil qudsi waaw ah, nga xam ne dafa nekk lu jàppandal nga xam ne moom ruux xabaram mooy bu sell bu obale bu borom bi tabaaraka wa taala wa yu'tiha ba pare mu jox ko al ilma xam-xam m da koy joxaale xam bi bi lii mu gis ci gént bi suurati shay'il mar'i ak li nga xam ne moom la gis waa ma ta'wiluhu ak lan la nga xam ne noonu la koy euh, euh, interpréter wa ma yuraadu minhu ak li nga xam ne noonu la ci nam après mu joxe misaal ci euh, boo xam ne hadith yonent bay saa saam léegi nag mu ñëw di wax léegi beneen côté bi waaw léegi mu def ah beneen côté bi waaw mu ne wa in atatil quwwatul mutaxayyila fi ghaayati ad-da'f bu ne nag force waa ji xayaalam dafa néew dafa faible parce que waa ji boroomi bàkkaar la wala yéefér la li quwwati darbi qalbi saahibiha parce que moom yow mooy xol ba na mu toll rek mooy xaatir yooyu buy ñëw na sa xol toll noonu lay ñëwee ak na sa to xol di branché wu moom la Cheikh Abdul Aziz doon wax léegi radiyallahu anhu bu dee yow lu baax rek ngay xalaat boo nelawee lu baax ngay gis bu dee lu bon rek boo nelawee lu bon ngay gis mooy loolu mooy rot parce day ñëw di rot sa xol yow doo ko ci am sax mémis du yow boo leen bëggoon a dàq sax doo ko def waaw parce que yow loolu dañ cee imprégné wu quoi boo leen bëggoon a dàq du def waaw parce que loolu dafa jaxasoo ak yow mbon nag nit dina àgg ci mbon moom itam noonu la gis nga idée yu bon yi même bu leen bëggee dàq sax du dem ak cauchemar yi parce que moom dafa dafa imprégné wu quoi comme mburoog mburoog meew. waaw mel ni lakkiri bu ñu booleeg soow sawaay ni ñuy jaxasoo noonu ngay mel wal iyaazu billah kon nag mu ne <laughs> kon mu euh, ñu ngi woon mu ne kantaa bu dee ne euh, euh, kon force mutaxayyila daa ñëw fekk waajoo xam ne moom boroom xol bi moom dafa ñëw daal di faible mooy force bopp nekk force bu faible très voyou amul benn kattan lu ko waral li quwwati da'fi qalbi saahibiha ndax néewu force kattanu xolu borom wal qalbu da'if huwa alladhi alifa al mu ne nag gis nga xol bi nga xam ne dafa faible mooy xol bi nga xam ne ay aadaa ki yooyu da ko miin lu ñu wax mu ne maam nii lañ ko fekke woon te lépp du yàlla xaraamal nga naan nu ñuy def jébbale gi nga xamante ne nii fi lañ fekkoon maam kon boo amee soxna damaa mën a def dara yow yaa yées waaw yow yow daal lépp lu ñu wax waaw mu naan suñu maam yi waaw ndëpp gi nga xam ne ku ma a feebar moos nii la yi wal iyaadu mu ne nag gis nga mooy façon yu mel noonu waaw kii bi nga xam ne dafa faible mooy xol ba nga xam ne al qalbu da'if mooy bi nga xam ne dafa miin ay aada wa aghraqa fi bahril jibillaati waaw nga xam ne moom moom dafa yem rek kii nga xam ne yu natti nit ñi li ñuy def nii wala moom daal même kii nuur ci ngi jooyu quoi waaw wa alifal lahu wa pare mu daal di miin fo mooy mbóosóor walaay bi ak mpo foo ko fekk affaire forek waa suñu pomme yi waaw nanga nangam affaire bi nangam nangam kooku xolam day feeru voilà kooku mooy borom xol bu wal xaw bi fii fii kii la waqaal ba pare foo ko fekk nag làmmiñ wi côté làmmiñ wi kii la waqaal di puus ci nee nañu waaw il paraît que gars yi nee nañ temps yi nee nañ mooy yooyu rek lay bu yoree téléphone am lépp loolu dugg ci réseaux sociaux yi kii la waqaal nee nañ di nettali wala di partager yoo xamante ne amu ci dara te yonent saa salaam wa kaana yakrahu kii la waqaal wa idaatul maal waaw. bokkoon nañ Sayyidul Mughira wa doon wax ne yonent sallallahu alayhi wasallam bokk na ci doon bañ mooy la wa xaal nee nañoo il paraît que ñii nee nañ nee nañ loo xam ne degul ci xam-xam ak bi pertinent te yii yëpp pertinent la waaw <laughs> waaw la wa xaal mu ngi noonu wa fi xudwa jëloon ak jëloon mooy yoo xamante ni mooy yu yu ñàkk solo quoi waaw ci yooyu kese lay moom moom moom léppam loolu la hatta noonu lay mujje ah kutiba lahu al-hijaab baynahu wa bayna al-hadrati al-ilaahiyya wa adam xabari nuuri ah saagalawul marag ala qadr xawaatiri léegi nag noonu lay mujje di def ba ñu muur ah ah digganteem ak xadraay yàlla ba dañ koy muur parce que yooyu yëpp da lay muur quoi day tax yow doo ci am accès waaye dañ lay dañ lay jëli fële waaye amoo fa place parce que yow sa xol tout le temps ci ay bu mujjee noonu la lay mujjee ah. léegi nag bu ko defee mooy euh, euh, xabaar bi nga xam ne kojug leer la dootu ko am comme que amu ko nag ah malaaka bi daal di koy xëccal nag ala qad xawaatirihi al-ghariqa fi bahri zalaam xëccal ko ay xawaatir yoo xam ne ñoo rot xol bi yoo xamante ne nii dafa nuur ci nee ci géejul ak riir ak lëndëm ci yooyu lañ koy tibbal xëccal ko nag fa kaanat ru'ya aksawha kadiban laa yubaale laa yubaali biha moo tax kooku ay géntam lu bari ay nar la du mooy gis réalité de lu mu gis du loolu du faale sax affaire wa hadihi hiya martabu hiya martabatu an nafsul ba'idati martabatu nafsil ba'idati anillah mu ne lii mooy martabaay bakkan bi nga xam ne dafa sori boroomam waaw <laughs> mu ne wa ma bayna hadihi wallati qabla mu ne diggante bi bi ko jiitu nag am nay mbir kasiira yu bari li kulli martabati martaba la hukima ala qadri ma yunasiba bu ni nekk nag borom bi da lay atteloo di la defal li nga xam ne selon rek li nga askanante lal waaw waaw mu ne wa aslu ru'ya kulluha imma min alamil xawaatir wa imma min alamil wahy mu ne kon nag gént daal léppam lenn la soit mu jóge ci monde xawaatir yi idées yi dal ci xol doomu aadama bi wa imma min alamil wahyi wala mu jóge ci addinaay wahyu waaw tukkee ci borom bi wal wahyu fiiha huwa kal yaqaza bu boobaa nag kooku muy nelaw ah yooyu di sotteeku ci xolam mokk yeewoo yam li ruux ngir ruux bi al mutamakkinati min as-safa nga xam ne dafa amum jàppandal ci ak set wecc wa yab'udu ghawruhu an qadri ba'd bu'd ar-ruuhi min at-tamakkuni min as-safa loolu nag ku la sa wax gis yi kooku selon ku nekk la mu proportionnel lu mel noonu la ko borom bi defal allahu akbar mu ne wa aalamu an-nawmi shaamilun li amal li aalami al-xawaatir wa aalami al-wahyi mu ne nag gis nga mu nelaw <laughs> mooy xayal googee dafa làmboo ah addinaay idées yooyu xawaatir yi waaye ak addinaay wahyu bi wa amma ma yusaddaqu min al-mura'i ba'd al-kuffar léegi loolu luy waxoon nañ ko mooy kuffar yi waa léegi booy laaj bi voilà we kuffar yi léegi-léegi kat ñu gis lu baax ah mu ne la loolu nag te loolu waxoon nañ ko ba ñu doon tàmbali mu ne ko innama fiha haqqun li ba'di ahli llahi ka ru'yati al-azizi haqqan li sayyidi haqq xaq xaqun li sayidina xaqa xaqan li sayidina Yuusuf alayhi salaatu wa salaam wa ru'ya al-mubizaan Kisra innama fiiha xaqun linnabi sallallahu alayhi wa sallam wa tamkiinun li diinihi voilà mu ne quant à yéefér yi di gis loo xam ne nag da nga naan ne yéefér yi malgré ça ñoom dañuy gis léeg-léeg loolu ak noonu mu ne waaw gis nga al-Aziz buuru euh, Misr ba lam gisoon loolu parce que euh, euh, àqu Seydina Yuusuf moo ci amoon moom lañ la waxoon non seulement waaye ñañ tëjanoon doon kaso ba seen géntee jaar yoon parce que akku Seydina Yuusuf ak la ko fa war a génne loolu moo ci newoon moo tax wal muubi daan mooy ca wàllu Kisra ba yonent bay saa salaam ak yooyu ak seen gént yooyu loolu c'était pour wane lii dëgëral euh, dëggu yonent bay saa salaam ak li nga xam ne dëgëral diineen bi voilà mu ne wa amma tafsiru ru'ya kanta nag al Cheikh Ahmad at-Tijani radiyallahu anhu ah wa ardaahu waaw mu ne wa an wa amma tafsiru ru'ya kanta nag di firi gént fala yaxillu daganut li ahadin kenn an yatakallama fiiha muy jéema firi illaa lu dul ila alima ta'wila lu dul mu xam lan la ci yàlla lan lan la lan la gént gi di wax nan la ko interpréter te nag wala ya'lamu ta'wiluha aw ta'wilaha te nag du xam firi gént dëgg-dëgg illaa siddiq ku dul koo xam ne daa àgg darajaay siddiqiya aw wala ko man qaaraba maqaama siddiqe wala ku ko jege di ko tiki ñaar ñi ñoo mën a firi gént léegi taalibi bi ne intaha min imla'ihi alayna radiyallahu anhu naka nii ci la jeexe nag li nga xam ne ci dicté la ko doon waxe moom ak Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu anhu kon mbir maa ngi ni léegi euh, gisee lii lépp walillahi alhamdu wal minna mooy euh, wal taala <laughs> mooy gis nga euh, ci kaw nii conclusion bi ñu doon wax ñu def ko bala ñuy dem ci àjjuma ji ndax mu ngi jege insha allahu taala mooy liñ doon wax conclusion bi mooy walillahi alhamdu wal minna ni nga xam ne allama al insana ma lam ya'lam quoi moo xamal nit lu mu xamul woon mooy bu ñu defee comparaison diggante ñaari tontu yi mooy suñu jataay bi jataay bi jiitu woon eh, bu yàlla taxee ñuy wax gis nañ ngandum différence ngandum différence entre ku nekk ak boroom xam-xam yële ak boroom xam-xam yi ñoom ñëpp ay nitu yàlla lañ waaye nag zalika fadlullah ngëneelu yàlla yutihi man yasha moo koy jox ko ko soob tilka rusul la borom bi wax waaw faddalna ba'dahum ala ba'd yonent yaa ngoog man maa gënale ñenn ñi ci ñenn ñi seeni taalibe yi na ko noonu borom bi moo gënale ñenn ñi ci ñenn ñi jox ci ñenn ñi loo xamante ne joxu ko ñeneen ñi même bu dee ne loolu dàqul na ñeneen ñi amul ñële liñ doon wax dëgg la lu ñu mën a jàpp la ci wàllu xalaat ci wàllu kii mais nag ñi li ñu mooy da ngay li nga xam ne mooy différence bi ak li nga xamante ne walillahi alhamdu wal minna ci kaw nii ci lañ man ne hadis bi wallahu taala alam wa huwa wa ilayhi al marji wal ma'ab mooy liñ ci jublu mooy li nga xam ne ñii moom lañ mujj wax a Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh radiyallahu anhu euh, loolu mu ko leerale euh, loolu mooy li nga xam ne moom lañ gis ne loolu la loolu te da ngay gis mooy loo xamante ne amul benn sikki sàkkaat nangam ak nangam mbir mi lii la léegi nga ne mais am naa benn laaj mais riwaaye yéen am na yoo xam ne ñëwul ah parce que sab'ina bi imaam muslim moo ko soloo jële ko ci ibnu Umar boobu mu ne moom xamul voilà <laughs> moom dane xaw ma yeneen yi ak bu imaam ibnu Abbas bi radiyallahu anhu bi ne ci ibnu ci al Abbas ibnu Abdul Muttalib moom dane man xaw ma wàllam ci guir voilà loolu gis nga mooy ak franchise bi mooy li mu xam wax na la ko li mu xamul fig wér ndax gisul luy wane ne wér na ci moom ni muy takke ni muy ni lu wér moom pour moom yooyu waaw moo tax yi mu xam li mu li ko yi ko ci leer loolu la wax te loolu la wane mu leer kon loolu mooy affaire bi wallahu taala alam kon daal boroom bi nga xamante ne moom moo xamal <laughs> yaa mufahima Sulaymaan wa yaa man allama Daawuda wa allama sayyidina rasulallah alayhi afdalu salaatu wa salaam yal nañu borom bi xamal mi nga xamante ne moo na ko wa qul rabbi zidni ilma daa jaaxal ne yàlla bul deñ di ma eh, eh, yokku xam-xam nañu borom bi yokku xam boo xam ne ci boppam xam-xam boo xamante ne billahi lillahi nga xamante ne ci yàlla di dellu ci yàlla yal nañu ko borom bi may lool yomb na ko. wallahu taala alam ci kaw noonu kon jeexal nañ xadis bii di ñëw ñu jël beneen xadis bi nga xam ne tamit boobu eh, ginnaaw xadis bi ci bokk bi mooy xadis benn moo xamante ne <laughs> boobu it daa bari ay wax waaye boobu euh, bii nii sax moo gën a kii mais mais euh, c'est pas gën a kii kiiwul quoi mais euh, kii na quoi <laughs> en tout cas après dinañ ci ñëw insha allah mooy xadisu ku ma gis ci génn ci gént ni nga ma gis <laughs> ci gébiir loolu insha allah dinañ ci ñëw wallahu taala alam moom la ñuy gis kon nag ajaza allahu anna ulama al islam yal nañu borom bi fayal